ndax dane yaa ayyuhal ladina amanu e eh, yéen ñi gëm yàlla yëg leen ne inna kathiran min al ahbaar yi gis nga fóore yahuud yi muy boroom xam-xamu yahuud yi ñu ëpp ci ñoom war ruhbaani ak seen rabbin yi ak seen ñii naan dañuy jaamu yàlla chrétien yi ak yooyu ne dañuy dañuy dañuy monastères yi dañuy nekk ak seen synagogue yi duñu fa génn di jaamu yàlla kese mu ne gis nga li ëpp ci ñoom hein gis nga la yàquluuna amwaala naasi bil baatil dañuy lekk alalu nit ñi ci caaxaan ñëw leen def rédemption seeni péché ngeen joxe fa xaalis ñu ñëw toog di ci dunde ci loo xam ne dara buur yàlla waxul ut leen intermédiaire ngir jéggaluma mu ne kon ñoom la na dañuy lekk amwaala naasi alalu nit ñi bil baatil ci caaxaan waya su duuna ba pare an sabilillah ñu dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla bi ndax ñoon ñooy barrières yi nga xam ne ñooy tax nit ku du jàll gis nga bari na ñu nit léegi ci l'islam bi sëriñ yoo xam ne ñooy barrière u gaa yi taalibe yi allah allah xoolal eh, eh, eh, Seydina Abdul Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaax mooy mooy waxuma bu bu bu tiwaawoon de sëriñ mooy ci turandoowam turandoowam lim doon wax ci ci ci ci al Ibriz radiyallahu anhu këne bi muy wax taalibeem bi Ahmad ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi kene naan ko pont bi ne dañu àndoon mu naan ko gis nga pont bi mu koy war benn pont naan ko lan lay jariñ mu ne ko pont bi de ah li muy jariñ de mooy dañuy jóge côté bii ci yoon wa nga xam ne mooy mënuñu woon na jaar avant pont sans bi mooy comme pont boo xam ne dañ koo teg ci kaw ndox mi comme waa Ndar xam nañ pont boobu pont bi li muy jariñ comme bu mel noonu mu ne ah pon bi de li muy jariñ mooy jóge ci côté bii mu mën ñoo yóbbu ci beneen côté bi mu ne ko nag gis nga sëriñ lool kese nag lay jariñ mooy yow dangaa nekk foo xam ne àggagoo ci yàlla nit ki moom mooy pont bi nga xam ne sëriñ bi daa war a nekk pont bi nga xam ne moom ngay jaar ngir àgg ci yàlla léegi nag mu fi pont bi newatul nag mooy bu dee jariñatul loolu mu ne ko kon mu dee nit ki mënatu faa jaar ci pont bi ba àgg beneen côté bi mu ne kon dootul am jariñ mooy loolu kon affaire bi mooy war a mel aw kama qaala radiyallahu ta'ala anhu mooy sëriñ noonu la war a mel mooy ne am na ñun nag léegi boo seetloo mooy sëriñ si ñooy obstacle pas ñépp am na ci ñoo xamante ni nii ñooy obstacle bi tax nit ñi du ñu àgg fenn du ñu xam seen boroom du ñu xam yonent bi sallallahu alayhi ndax sëriñ bi walla iyaazu billah xam nga ne kooku jaru ko batral à waaw moom mi waroon a nekk sa di di la jokkale ci yonent bi sallallahu alayhi di la jokkale ci borom bi mu far nekk ki nga xam ne moo tax yow doo fa masa àgg jamais doo leen gis doo leen bëgg doo leen xam sax ba leen di bëgg ngay xëy nag di sonn ci lool foog yaa ngi ci dara wa yaxsabuuna annahum ala shay ñu jàpp na ñu ngi ci dara ndeke newuñ ci tuus loolu nag aka bari ñum réew moom bari na fa léegi waaw sëriñ soo xam ne àddina bi sax dafee bari léegi waaw ñoo xamante ne ni gaar yi leen topp foog ne ñii ñoo leen di àggale ca yàlla waaw ndekete yoo àggalewuñ leen fenn waaw waman tawassala bi waasilin wasal waaye waman tawassala bi xawma lan qati'in wala lan infasal ku fi ku fi <coughs> jokk ci koo xam ne moom moom day jokkaate mooy moom ni mu war a def jàpp sa loxo sëriñ bi indi la ba ci yonent bi alei saatu salaam ne la ah diw de mu ngi nii ci yow la bëggoon a àgg indi naa ko kon man sama jaan wàcc na loolu la war a def mais da koy jox sëriñ si ñu bari léegi dañ leen di jox sa loxo yeneen saa saa nekk fële ca kanam ñoom ñu dëpp fi nga côté yooyu di dem jaar jaar jaar contraire bi yow loolu nan nga koy gise moo tax wal iyaadu billah aadana allahu min al ghururi yàlla nañu buur yàlla daal di musal ci ci ci woru léegi mu ne kon gis nga gaa yooyu mooy ne gis nga rabbin yi ak monas gaa yi euh, moine yi ñu ëpp ci ñoom la na dañuy lekk am wàlla naasi alalu nit ñi bil baatili ci caaxaan ci neen ba pare yemuñu foofu ah buñ fa yemoon sax mu tane wa yasudduuna an sabilillah ñu dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla ñoo tax nit ñi man ñoo xam seen borom ndax ñoo fi obstacle yi taxaw ne pour nga xam leen fokk nga jaar ci ñun te boo jaaree ci ñoom bloqué mu ne nag ci ah, suñu boroom nag ne walladina ci même aaya bi ak ñi nga xam ne yaknizuuna dhahaba dañuy nëbb di denc or wal fidda xaalis wala yunfiquunaha te duñ ko dépenser fii sabilillah ci yoonu yàlla fa bashirhum ñooñu bëggal leen bi adaabin ci mbugal alim bu tar